dañu naan ñoom foofu dañu leen di bunduxataal wala en Afghanistan on les a torturés alors que dara du ci dëgg te ñooñu nag la association yooyu droit de l'hommiste yi di gën jor seen papier nag waaw di leen topp ba am ba ñu am papier dimbali leen lépp waaw naan vraiment il a souffert il a dara parce que waa ji wax na kese amul benn investigation bu bu bu ci am waaw benn investigation bu sérieux amu ci waaw amul benn investigation bu sérieux parce que diw daal nee na il est torturé chez lui fële ca ca ca wala fële ca ca ca Afghanistan ñu ñëw nag topp ko ah ne nag dañ koy utal li nga xam ne mooy ay peep ay papier lu ne nag ñu utal ko ko nag waaw ngir mu mën a ah, dem ah, ngir ngir ngir nekk fële nga xamante ne nii mooy ah ci réew mi ñu ne mooy les les pays des droits de waaw loolu rek a fi am ni Mali ko xasaan loolu loon def waaw ñëw naan ko am ayo jëlal sama lettre bi boo liiree sama lettre bi lii wa ci ne waaye yow buur yàlla tegu la ci ardu madi ardu hawaanin wa madiya tegu la ci suuf soo xamante ne nii suufu ah booy toroxee la ak bu ñuy sànke say àq waaw <laughs> ah. nee na bi ma ko liiree nag fal xaq ñëwal fii ñëwal fii waaw ñëwal fii fal xaq bi naan waasi boo ñëwee ñoo lay jàppale dimbali la nga nekk nga retrouver ses tes droits perdus waaw nee na Sayyid <laughs> naa Kaabu nee fa qultu bi ma ko liiree ma ne xiina qara'tuha wa hadhihi aydan min al bala lii de moom ci nattu bi la bokk lii moom ngandum nattoo ngi parce que non xoolal rek xoolal gis nga gis nga saxaaba yi ni ñu wute woon ak ñun gis nga gaay ko fi doon yépp nekk ay réfugiés politiques parce que kat dañu def lu lislaam xaraamal wala lu seen waa réew loo xam ne dara jëlewuñ ko fenn lu dul yée ay ay dépravation des mœurs yu ñu jële Occident yu ñu gis waa Occident di ko def ñu ko fay def bañ jàpp leen comme jigéen ñi sëy seen biir ñu jàpp leen ak góor ñeeg yooyu jàpp leen mooy da gis Maroc xam nga temps yi am na bu fa amoon gaa yi kii nga gis gaa yi tëb nag waaw c'est pas normal c'est leur corps c'est leur les droit de l'homme ay kii ak loolu la maliku Ghassan defoon temps arab yi Médina yàgg nañoo am ak ak ak ak décor <coughs> Makka yàgg nañoo ñàkk gars yi newuñ fa sax di jéem a tal seeni affaire ak yooyu hein jullit ñi bañ nee Makka doonuñu leen bundu xataal di leen def lu ne est-ce que déggoon nga benn buur ci buur yooyu yëguñu ko woon yonent ma lay saa saam 13 ans yi mu def Makka ñu leen di bundu xataal bañ dem Éthiopie ñiy jaar fu ne ci kaw suuf di wuti fu ñuy fu ñuy dawoo làqu nekk ay ay ay ay daw làqu ci réew yi di xool fu ñuy rawale seen diine ñoom yëguñu ko woon est-ce que déggoon nga kenn ku ŋaan ne eh, bind yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko kaay ci ñun doo ko dégg doo ko dégg waaye nag bi nga xam ne gis nañ koo xam ne waa l'islam hein parce que li l'islam tëral lañ bañ wala lañ def contraire bu ñu leen di teg ay daan ñu ne nag du ci dal te yow moom ñu koy teg fexeel ñëw ci ñun waaw def ay ay ay kii internationaux fu nekk ay ay kii campagne libéré xaw ma ñoom ñan voilà ils n'ont rien fait c'est leur c'est leur corps ils en ont le droit ils elles ont li elles sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur ce qu'elles veulent de leur corps yooyu la ngay dégg waaw Seydina Kaab ibn Malik nag mais xoolal moom ni xalaate neewul eh, lii de moom du muur muuraake la waaw lii moom am nattu la moom mais lii nag mooy man sama man nag xoolewu ko côté muur rii du muur muuraake la occasion mu ngoog lii de moom wokkatu bu dajeek gestu la déedéet nee na lii moom vrai nattu ba yéeféer yi di ma proposé naan ma ñëwal ci ñun subhaanallah ma a'zamahu min bala nee na ma def hein fatayamamtu biha tannuura fa sajartuha biha damaa dem jël kayit gi ñëw ba ci fourneau bi ah fi ñuy defare mburu mi ci sama kër ah ma daldi ñëw ba foofu daldi ko ci tiimale lakk ko voilà daldi ko ci tiimale tannuur gi di di di di bi daldi koy lakk lakk kayit gi bugguma sax mu am tras ñii ñii day ma waaw voilà te pourtant malgré ne man na ne moom soxla woon ni lii waaw mu ngi ci problème daanaka kenn tuddatu ko kenn kii neewul occasion la kuñ ci waxoon lool suñu pays africain yi wala jullit yi président de la république wala président des États-Unis wala de la France wala de de de de Suède la maa la jox visa ñëwal sama dëkk te gars yi contraindre duñ la ngir téye la doo xalaat sax doo hésiter. du hésiter ca saase ngay dem nee na mu jël kayit gi ci boppam lettre ba teg ko ci furne bi mu daal di jëf mu daal di jëf daal di tàkk mataal ko waaw waaw moo tax bu soo yi nga xam ne <laughs> en général surtout moom mi nga xam ne sha'ir la dañ doon tagg nit ngir am la ca poosam comme niñ gisoon ci al bi doon tagg amirul dawla waaw ak yooyu mooy bari na ñoo xam ne dañ doon tagg nit ba léegi rek ni ngay gisee nit ñi di yalwaan di di di di tagg nit ngir mu ngir la ca poosam waaw taggaate gu metti gi yépp ndege bëgg rek li ci poos bi loolu kese la lu mel noonu mais malgré loolu nga xam ne genre yi noonu la ñoon mel mais moom dane dewum parce que lan ndax kii sopp buur yàlla moo fees ci xolam ndax nit ki du gëm dëgg-dëgg li yonent bi alayhi salaam wax an yakuna allaha wa an yakuna allahu no an yakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma buur yàlla ak ndawam bi buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi gënal ko leneen lu dul ñoom ñaar moo tax mu bàyyi fi nooflaayu dem ca Sham dëkk bu naat buur bi moo la invité moom moo la ne kaay nekk fi waaw te duma la génn sa diine ah li la neex voilà mais mu bañ mu taal mbir mi waaw Allah nee ma daal di koy taal kay hmm? mu ne xatta ida madat arbauna min al nii laa nekke maag sama ñaari mbokk ya ba ni nga xam ne ci la quarante jours di rombe ci cinquante jours yi waxoon nañ la totaal bi yépp cinquante jours la waaw nee na nag nii lañ nekk ba cinquante jours yi daal di romb waaw cinquante jours yi romb no quarante jours yi ci cinquante yi kon mu des dix waaw nee na nag bi mu desee dix jours wastalbasal wahyu ida rasulu rasulillah wa sallam yatini fa qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka qaala fa qultu utalliquha am maadha af'al qaala laa bal i'tazilha fala taqrabannaha nee na noonu laa nekk ba 40 jours mat neena na waxyu bi nag dara waxyu bi ñëwul mooy buur yàlla wàccewul dara loo xamante ni mooy luy wax ci suñu mbir la waaw waaw dara wàccewu ko nee na ba ni nga xamante ni ci la ma ndaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dikkal waaw dikkal ma ne ma mooy mu am kum yónni ci ñun ñett ñooñu mu ne ñu mu ne ma wax ñu ñun ñetti ñépp ku nekk mu dem këram wax ko ne ko ndaw yàlla li nee na nanga sori mooy na nga na nga isolé wu sa soxna mooy bul joteeg moom ci sëy de bul sëyateeg moom waaw qaala nee na fa qultu ma ne ko utalliquha am madha af'al nee na ma laaj waa ji ne ko mais loolu lu muy tekki ma baña a moom mooy lan mooy dama koy fase wala lu laay def mu ne déedéet nee na waxu la bu ko fa neewul nga fase ko de mais nee na bu bul joteeg moom mooy bul am ak moom rapport de fala taqrabanna bul bànneexu ci moom dara qaala nee na fa arsala ilayya saax fa arsala ila saaxibaya bi misli dalik yonente mi alei satu salaam yónni lu mel noonu sama ñaari àndandoo yi di Hilaal ibn Rabi' yo Hilaal ibn Umayya ak Muraaratu ibn Rabi' radiyallahu anhuma lu mel noonu nee na nag kanta fa fa qultu limraati man nag Ka'b ma ne sama soxna ba mu demee noonu ma ne ko ilhaqi bi ahliki fa kuuni indahum hatta yaqdiya allahu fi hadha al amr ma ne ko ah comme que demee na nii léegi yow sama soxna ni ngay def dangay dem ci saw njaboot dellul ci say ñoñ ba buur yàlla di àtte di dogal ci suñu mbir waaw yow mën ngaa dem sa kër en attendant waaw mu ne fa jaa'at imra'atu hilaal ci la imra'atu hilaal ibn umayya dikkee nante ma lay saar saam côté bii gisoon nañ ko mi ñuy star jamaam xaalat fa xaalat mu kon kon ñu gaaw lahu mu wax ko ya rasulallah yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam inna Hilaal ibn Umayya shaykhun daa'un laysa lahu xaadim ne ko Hilaal ibn Umayya de moom nit la koo xamante ne nii ah dafa mage de amatul doole amul nag ku ko liggéeyal fa hal takrahu an axduma est-ce que da ngay est-ce que da nga sib bëggoo ma ma liggéeyal ko qaala laa walakin laa yaqraban nag yonente mi sallallahu alayhi wa sallam ne non bañu mu liggéeyal la bañu ma mu liggéeyal la waaye bu la laal mooy bu mu sëyeeg yow bu mu bennayxu ci yow dara de fa qaalat innahu soxnaam si ne innahu moom hilaal de wallahi maa ngi wàcc yàlla maa bihi xaraka maa bihi xaraka amul benn yëngu-yëngu muy yëngu ilaa shay'in du yëngu ci dara fa wallaahi mu ne maa zaala yëpp kii moom de maa ngi waat yàlla ne deñul di jooy mundu kaana ba depuis lii nii xew mbiram mii min amri ci mbiram maa kaana ilaa yawmi ilaa yawmi haadaa ci bésam bii depuis boobu moom jooy rek lay def waaw nee na fa qaala qaala fa qaala lii ba'du ahli Seydina am nag lenn ci sama njaboot mooy am naa jigéen ñi lay doon parce que góor ñoo nañ bu kenn wax ak ñoom mu ne ma law ista'dhanta rasuulallahi fi imra'atik ne ko mais mënoo woon a ñaan yonent bale saa saam comme li soxnaay Hilaal wax au nga nga ne ko demal sa kër yaay nii nga ko wax mu dem kër baayam mais mënoo ma a mënoo ko woon yónnee ci yonent bale saa saam wala nga dem ne ko yow it da ngaa soxla soxna si di la liggéeyal. faqad adina limraati Hilaal ibn Umayya am tax du ma ndax moom ndax moom yonent bi alayhi salaam permettre na soxnaay Seydina Hilaal ibn Umayya mu koy liggéeyal radiyallahu nee na fa ma ne laa astadinu fi ya rasulullah non non loolu moom du ma ko def du ma sàkku ndi ndigal dara yonent ma lay saar saam ci sama soxna ma koy bàyyi déedéet wa maa yudrini madha yaqulu rasulullah ak lan moo ma xamal bu ma demee ci yonent ma lay saar saam est ce que lim may kële dina ma ko may idha ta'zantuhu fiha wa ana rajulun shab tam man ma nekk koo xam ne man may jeune man bokkuma ak Hilaal Hilaal mag la Hilaal mag la man nan laay nekk jeune dem di laaj yonent bi saa saa lool lan moo leen xamal ne loolu la non kon loolu du ko def ah yow sa conseil bii du ko dox du ko def na fa bi dhalika ashra layal noonu laa teege continuer ci lii ashra layal ba mu mat lan dix jours fa kamulal nal xam xamsuuna layla nee na nag mbir mi daal di mat xamsuuna layla ba mu matee cinquante jours nag kon mooy inna ma'al usri yusra waaw diiq bu ne borom bi dina def maxraja wa man yattaqi llaha yaj'al lahu ragal buur yàlla rek buur yàlla dina defal ussi de ne la utal moo ci génne problème yi nu man ni metti metti léegi nag mu ne bi nga xamante ne nag ci la kamu la ci la mate lanal xamsu xamsuuna la cinquante guddi min xiina nuhiya an kalaamina boo jàppee depuis bañ ñu teree ñu wax ak ñun mooy premier jour ba nit ñu wax ak ñun qaala thumma sallaytu salaata subhi sabaaha xamsiina layla ala dhahri baytin min buyutina nee na ma julli julli fajar benn ci suñu kaw étage benn ci suñu kër yi waaw falaa jullee fajar keroog waaw nee na ba ma fa jullee ca su fajar ga fa bayna ana jaalisun ala alxaali allati dakara allahu azza wa jalla minna nee na ba nga xam ne ci laa toog ca xaal ba nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala tuddal ñu waaw nee na qad daqat mooy mbir mi xatoon na mooy lan la suñu boroom wax wa wa daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat bina al ardu bima rahubat suuf si daal di xat ci ñun malgré ni mu yaatu malgré li mu yaatu suuf si daal di xat ci ñun mooy comme li ba loolu dal ñu waaw mu ne qad daqat alayya nafsi sama bopp it xat na ci man de daqat alayya na ci man bima rahubat malgré ak li muy yaatu yaatu sami'tu ci noonu rek bi ma jullee fajar toog te cinquantième jour ba sawta saarixin e, ca saa sama dégg kuy wax ca kaw waaw koo xam ne dafa yéeg ala sala dafa yéeg aw wa ala sala dafa yéeg sala dafa yéeg sala denn tund la waaw mooy sala googu ñu gisoon ci Seydina Abu Zar ida balagal bunyaanu salan faxruj minha la Seydina Abu Zar ne woon man yonent ma lay sar sa moo ma jox sax moom moo ma ne moo ma conseillé woon ne ma bé Medina bu kër yi di yokk di yokk ba agsi dëkk sal mooy fii nii ci biti tund wi nii bërëb bi fii tund wi fii ah naa génn voilà boobu mooy salan waa ji yéeg nag ca kaw tund woo ci salan nee na man daal damaa fa ma toog julli ba pare toog ca kaw étage bi rek laa dégg ab koo xam ne dafa yéeg ci salon yuuxu ca kaw yaqulu mu ngay wax bi ala sawti ca gën a foor baatam naan ya kaabam na malika bashir ya kaabam na malika bashir nee na man daal damaa dégg ab baat ab baat laa dégg ca kaw mu naan ma yaa Kaaba ma yaa Kaaba na Malik eh, yow Kaaba na Malik wax jaa jóge ca tundu Salaba ca montagne ba naan yow Kaaba na Malik abshir bégal nee na ba ma déggee lool ma xam ne sama affaire baax na kon fa xarartu saajidan fa xarartu ca saase ma ma ma ma boof ma sëgg daal di àgg suuf waaw mooy si suuf si laa toogoon dama toogoon noonu mooy ma def nii nit ki buy sujjóot wa araftu an qad jaa faraj ma xam ne eh, waay waay waay waay waay sama affaire baax na mooy ici am naa ici problème ba ma ne woon ici am naa ko voilà mooy buur yàlla def na maxrajan waaw waxoon na la wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja dina ko defal maxraja waaye dina ko wërsëgal foo xam ne yaakaaru ko moom nii yaakaaratul woon ne dinañ ko kii ah surtout dernière ligne droite bi lan lañ def dañ ne ko yow bul jege sa soxna yéen ñett waaw ndekete yoo mbir mi fina suñu boroom a ngi xaar yooyu yépp di de xool nattu bi est-ce que dinañ ko d'accord malgré liñ def mooy pour mu daal di leen yu maxisa tëggaat leen il faut mu jaara leen nattu bu mel nii ba xool ndax ñoom dëggu nañu ci liñ doon wax dinañ ko àttan buñ ko nangoo bu boobaa ma jéggaleen buñ ko nangoowul nag mooy duma leen jéggal léegi nag bam mu lool loolu nee na ba ma déggee loolu waa ji naan abshir ci saa sa ma ma ma sujjóot waaw muy sujjóotu shukri waaw loolu sunna la nga toog ñu wax la xabaar bu neex nga daal di sujood waaw wa xarra raki'an thumma anna ah nga sujootal borom bi subhaanahu wa taala sujootu shukri léegi am na benn laaj mais sujootu shukri lu ma ciy wax <laughs> xam nga sujootu tilaawa xam nañ li ñuy wax sajada wajhi lilladhi xalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu hein yooyu ngay wax ba ni mu jeex mais léegi man shukru nag lu may wax mooy bu ma doon alxuraan ba am sajda loolu laay wax ah fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin léegi man eh, bu dee ne nag <coughs> sujuudu shukru shukri lan laay wax bu dee ne man dama sujood ngir sant comme lu mel nii nouvelle bu neex dikkal ma bu dee nouvelle bu neex damaa dikkal ma sujjóot lan laay wax boobu dañ naan la am nañ lenn <laughs> parce que yeneen time alay salaam bi nga xam ne sabbih isma rabbikal a'la dafa wàcc dana ij'aluhu fi sujudikum def leen ko ci seen sujóot yi mooy sabbih isma rabbikal a'la te foofu tàqantewul deful deful deful opposition entre sujóot bi ak sujóot bi moo tax sujóotu tilaawa sax nit ki mën na caa wax subhaana rabbiyal a'la mooy booy jàng alxuraan ba sujóot mooy sajara jii bi da koy wax mais bu la neexee nga dolli ci li nga xam ne mooy lan subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi subhaana rabbiyal comme li ngay wax rek boo julli boo sujootee voilà comme que nag foofu yonent bi alayhi salaam dana def leen ko ci seen sujoot yi te sujootu shukri mina su ci sujoot yi la bokk non kon dañ naan lool nga fay def parce que loolu moom amul lu ko lu ko tënk voilà waaw mooy kon boo sujootee da ngay su daa subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi gàcc nga laa maa borom bi nga xam ne woo naa sellu borom bi maa ngi feey ah feey ci géejug borom bi nga xamante ne nii sori na li nga xam ne moom la ko ñu xamul liggéey ma taqal te taqul dara moom quddus subbuh rabbul malaa'ikati war ruuh allah xam nga loolu dañ ko wax ci sujoot ah waaye moom danoon subhaana rabbiyal a'la yi ba sabbih isma rabbika ala sabbalal sa borom bi nga xamante ni ala mooy kii bi kawe waaw mooy boobu noonu ah danoon ngeen def ko foofu kon yow da koy def foofu mooy loolu la subhaana rabbil ala wa bihamdi allah ma a'zama ma a'zamahu ma a'zam waaw nga def shukru voilà kon mu daal di nee na mas ma daal di fa xarartu sajidan wa qad araftu annahu jaa faraj ma xam ne yée ab ab ab yomb yomb dikk na ma xam ne ah buur yàlla indi lañu yomb mooy mooy faj na suñu suñu mbir baax na léegi mooy defaru na nee na qaala fa aadana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tawbatillahi alayna hiina salla salaatal fajr nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jox ndigal nit ñi ne leen man ngeen a yëgal mbir mi ba mu jullee fajar ba pare ci la ko yëgle mooy man ndeke fi ma jullee ci suñu kër googu ci kaw ndeke yonent bi alayhi salaam ba mu jullee ca jamaawam ji jàkkaam ja fajar ah ca la noon ci la yëglee nit ñi moo tax waa ji gaaw daw yeeg salan wax ca kaw ne Ka'b ibn Malik Abu waaw nee na nag ba mu jullee fajar ba pare la léegal nit ñi ne leen man ngeen a yëgal bonne nouvelle bi seen mbokk yi muy kambam na Malik Murarat ibn Rabi' ak kan Hilaal ibn Umayya man ngeen leen a jox la bonne am na ci riwaaya boo xamante ne nii bu Isaaq ibn Rashid ak riwaaya Ma'mar dane ba nga xamante ne nii ci la fa anzala allahu tawbatana ala nabiyihi xiina baqiya sulusul axir min al layl ba mu desee un tiers bi ci guddi gi ci la suñu borom wàcce aaya yi nekk suuratu tawba di wax ni ñun ah nangu na suñu tuub nee na wa rasulullahi sallallahu wa mu ngi woon kër yaay ummu salama néeg yaay ummu salama fala aye woon nee na wa kaanat ummu salama muhsina fi sha'ni ku doon rafetal la ci sama mbir man kaam muta'anniyatun bi amri fa qaal ku ku woon la ci sama mbir lii ma dal waaw ku ko touché la woon mu ne yonent mi fa qaala yonent mi nag bi bi wahyu bi wàccee mu ne ummu salama yaa ummu salama yaa umma salama tiiba ala kaam qaalat afala ursilu ilayhi fa abshir ha nee na yonent ba affaire yi wàccee la ko wax yaa ne ko nag ah borom bi jéggal na Kaabu de tiiba nangu nañu tuubu Kaabu Kaabu ibn Malik mi mbir yi dal mu ne ko ndaw yaay Ummu Salama ne ah est ce que kon du ma yónnee léegi même ci guddi gi nii yónnee ci moom bégalal ko ñu yëg ko yëgal mu ne ko ko idan yuhattimukum ko nas naw ma nawma sa'iral lay mu ne ko boo ko yëgalee lool de bu ko boo ko yëgalee nit ñépp ñëw fees fi del te dinañ tax du ngeen nelaw li des ci guddi gi ah waaw hatta ida salla al fajra aadana bi tawbatillahi alayna mu daal di yëgle li nga xamante ne mooy hein yëgle li nga xam ne mooy tuub gi ñu buur yàlla nangul suñu tuub waaw kon loolu la nee na kon fa ah ba mu julli fajar yonent ma lay saar saam yëgle suñu tuub voilà nee na nag fa dhahaba an-naasu yubashiruna naa nit ñi nag tasaaroo gi nga jullit ñi mooy nit boo koy mere na koy mere ngir yàlla boo koy mooy bu yàlla ma taxoon nga mere ko bëgg newaat bëgg ko ci saa si da nga war a bëgg waaw waroo fi nekk di jàpp sa xol naan lii wëg lii gis nga ñii parce que ndigal yonent ma le sa sam moo leen wax lii te loolu la yàlla dogal ne nii lañ ñuy def noonu lañ leen def ngir xool ndax gaa yi dëgg nañu ndéet waaw afa hasiba an-nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun est ce que dañuy toog naan gëm nañu rek te kenn du leen nattu bañ leen a nattu kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ne bi nga xam ne nag ci la mbir mi am nii nit ñi pour kontaan gi ñu kontaan te kat ñoom ñoo ko duloon nuyu léegi parce que lool ci amrullah wa amru rasulihi ci ndigalu yàlla ak ndigalu yonentam alayhi salaatu salaam ci lañ newoon looloo taxoon doonuñ ko woon nuyu bi nga xamante ne suñu borom wàcce na ay yi koy tuubal nit ñi dañoo kontaan waaw nee na moo tax nit ñi daal di tasaaroo waaw nit ñi tasaaroo yu bashiruna naa di waaye ku nekk jëm fa fa ñu dëkk kër ci ñiy jëm kër Muraara ñee jëm kër Hilaal ñiy jëm sama kër ngir bëgglu bëggal suñu jox ñu la bonne nouvelle mu ne fa zahaba fa zahaba qibala saahibaya mubashiroon am ñu dem ca ñoom sama ñaari àndandoo yi ci nattu bi muy Hilaal ak Muraara am ñu fa dem am ay nit ñu fa dem ngir bégal leen wa rakada rajulun ilayya farasan am benn waay boo xam ne moom fas la war ngir ñëw nu ma gën a gaaw rëppatal ndax moo gën a gaaw gëléem suñu quartier ngir ñëw fekk ma sama kër wax ma bonne nouvelle bi mu ne wasaa sa'in min aslam xibali am koo xam ne nag aju dox la moom dem sama côté wa aw fal jabal kooku nag <laughs> moo yéeg ci montagne bi kooku laa dégg waaw mu ne fa kaana sawtu asra faras waaye baatam boobu moo gën a gaaw fas moom waa ji ba mu ñalgoo yéeg ca kaw montagne sana ba mu yuuxoo ya Ka'b ibn Malik abshir dama koo dégg alors que jamono jooj waa ji jëloon fasam mu ngi doon dawal fas yu ngir ñëw wax ma waaye nag baatu baatam boobu moo gën a agsi ndax fajar lépp naan dégg doo dégg benn bruit lépp na saw loolu gaa yi dëkk ci ville yi dañ koy dañuy naqaree saisir loolu xanaa yenn heure yi liñ naan bu suuf seddee mais ñu nekk village yi mais da nga koy saisir saisir mais bu bu bu doy waar sax da koy saisir saisir bu doy waar. da koy saisir saisir bu graaw lépp naan tekk surtout fajar yi wala guddi mais lépp naan tekk lu dul oiseaux yi surtout bu dee gudd moom dugub yi ngay dégg ci yoon ci ci yooyu ñuy def mais bu dee fajar oiseaux yi kese ngay dégg muy muy picc yi. sinon daanaka doo dégg dara dara dara waa nag moo tax ba mu yuuxoo mais baatam laa njëkk a dégg que fas wi waaw waa ji waroon fasam di daw si di ñëw waaw <laughs> mu ne falam maa jaa am alladhi sami'tu sami'tu sawtahu yubashiruni waa ja ma dégg baatam nag ba mu ñëwee ngir de bëggal ma mooy yemul ci loolu après dafa ñëw ci man mu ne ba mu ñëwee fa nasaatu lahu sawbaya ah fa kasawtuhuma iyaahu bishaaratihi wallahi maa amliku ghayrahuma yawma id waaw wasta wasta'artu thawbayni falabistuhuma nee na waa ji bi mu ñëwee di ma jox bon nouvelle bi damaa kontaan ba damaa jël sama ñaari yére yi ma yi ma yor yi ma moomoon laa jël jox ko ko cadeau ba pare àbb ay yére yoo xam ne man moom laay sol waaw jël sama yére jox ko ko ñëw àbb ko ay yére allah allah allah allah allah allah waaw mu daal koy jox de waaw tolool rek laa am na ma daal di àbb ay yére yeneen daal koy sol jox ko moom yi ma yoroon tellement damaa kontaan ci bushra gi bonne nouvelle gi mu indi gis nga dugal mbégte ci sa xolu jullit dafa am solo jaamu yàlla yu rëy yi la bokk waaw mais nekk un annonceur de bonne de mauvaise nouvelle ça c'est mauvais ça mu ne fantalaqtu ata ata ammamu rasulallah nee na nag ca saase ma daal di jóge foofu gaaw ba ma échanger sama yére yi may naa ko yële ab ay yére jëm ci yonent ma lay saar saam jublu yatalaqaani naasu fawjan fawjan nee na mais mbedd mi yoon bi laata may àgg nit ñi di dajeeg man ci mbedd yi waaw yuhayyi'unani bit tawba wa yaquluna li tahin kat tawba tawbatullahi alayk nit ñi di ma yiir ci mbedd yi ku ma dajeel mu ne ma ah ah Kaabum na Malik ah kontaan nañ ci yow waaw ah, ay mbooloo mbooloo di dajeek man ay mbooloo mbooloo di dajeek man yu hëyi óona nii di ma ndokkeel ci li nga xam ne mooy li may buur yàlla daal bi nangul sama tuub waaw gis nga de naan ko lii di dahin kan at tawba waaw waaw waaw sa sa tuub gi yal na yal na woyof ci yow yal na nekk loo xam ne moo mooy loo xamante ne nii ah, mooy nekk na ko pare mais yal na nekk li nga xamante ni day continuer yomb ci yow tawbatullahi nangu yàlla gum la delloosi delloogu la bu yàlla delloosi nee na noonu la ma nit ñi fu ma robb ñu may ndokkeel ah taw bi yaa tagambam na Malik ah kontaan nañ ci yow neewuñ fi mooy gis nga sahaaba yi radiyallahu nit lu man di def lum mu garaaw garaaw bu jéggaloo wala yonent ma ne saa saa man ni baal nañ ko jeex na dañ koy fàtte Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu tuubee kenn nekku fi naan ko eh bu ñu fontoo yow yow mii nga xam ne mos bàkkaar bu ne def nga ko déedéet. Hamza Seydina Hamza ba mu tuubee kenn newu naan ko waaye yow Hamza yow eh, yow xam nañ la sa démb gii déedéet ñoom ku tuub jeex na waaw ñi nga xam ne ñoo mooy lu ne lañ doon def buñ tuubee baax na. waaw kenn du fi nekk di leen fàttali seen dem mais ñun waxuma la sax ñi gëmul mais jullit kese day defu bàkkaar boo xam ne tuub na ci tout ñu koy delloo ci bàkkaar boobu ah saay mii nga xam ne ni mu kàccoore woon moos eh! kii mooy koo xam ne ab baar la yoroon ab taverne ab taverne la yoroon di fo ah di fa dajale yi nga xam ne mooy majaalisu shaqaawa yi mu am ci ah ba ni nga xamante ne nii ci la ciy génne bàyyi loolu lépp nekk léegi di dem jàkk di kii nga gis nit ñi di ko delloo tout le temps ci loolu quoi nga gis nit ñi tout le temps ñu koy delloo ci ay nam ne woon démbam ay démbam gu ñaaw oh sawaay mii aka aka masa kii nag aka ñu koy gis nii mais yow loolu waroo ko wax gis nga ñoom fàtte nañ boo kii jeex na kenn dootu fi nekk di wax naan sa démb lii la woon waaw mu ngi mel ni du ñoom démb kese moom la mooy ki nga xam ne démb ci mujj waaw kenn faaleetu kenn faalewu ko woon mais bi mu kiiwee ñu koy accueillir fu nekk naan ko li yahinkal ka uh, uh, ah, mu ne yatalaqaani naasu fawjan fawjan yuhayyi'una ni nit ñi di ma accueillir mbooloo mbooloo waaw di ma ndokkeel de di ma ndokkeel mooy newuñ fi di ko delloo démb ma ah non ñu koy ndokkeel ku mu ñu koy ndokkeel waaw nee na noonu laa def xatta daxaltu almasjida fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jalisun fi almasjidi wa hawlahu an-nas fa qaama talhatu bnu ubaydillah yuharwilu xatta saafahani wa hanna'ani wallahi ma qaama rajulun min almuhaajirina ghayru nee na noonu laa def fu ma dajee nit ñi ñu may ndokkeel di ma ndokkeel ba ni may agsee ci jàkka ji nee na maa ngi seen yonent bi aleyhi salaatu ci biir nit ñi ci saxaaba yi nee na naka nit ñi wër ko nee naka laa dugg si rek talxat ibnu ubaydillah talxatul xayri talxatul fayyad radiyallahu ta'ala anhu daal di jóg ñëw ci man waaw moom moo ma di daw yu hër wiru di daw ci jàkka ji di di di di ma ut si saafaxan yi mu daal di may mu daal di may nuyu daal di may akolaat waxën na anii ndokkeel ma waaw mu ne Seydina Ka'b ibn Malik mu ne wallahi maa qaama rajulun min al muhaajiriina ghayru kenn ci muhaajiruuna yi jógul dog ñëw ndokkeel si ma accueillir ma kudul Talha kudul Talha ibnu Ubaydillah ah kudul Talha ibnu Ubaydillah moom kese moom kese mooy ki nga xamante ne nii moom mooy mooy ki jóg ci muhaajiruuna yi ñëw daal di may gatandoo noonu la Seydina ah mu ne nag mu ne nag loolu gis nga man taam wallahi gis nga nag loolu mu def oh lu rëy la ci man ah, moo tax da doon wax naan laa yansaaha moo tax mu ne riwaay bi ne fa kaana kaabun laa yansaaha li Talha waaw ci riwaay imaam al Buxaari bi da ne wala ansaaha li Talha loolu mu ma defaloon mooy kenn ku jóg ñëw accueillir ma daw buñ ma gisee daal di daw jóge fi yonent bi alei saatu salaam nekk ak saxaaba yi ñëw daal di may accueillir daal di may oxolaat waaw tatagal nee na lool duma ko fàtte mukk loolu loolu duma ko masu duma ko fàtte mukk jëf ju rafet jooju jëf ju rafet jooju talxa defal ma duma ko fàtte mukk mukk ma fàtte ko waaw waaw léegi la <laughs> ansa wala ansaha li talha qaala Ka'b fa lamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullah wa huwa yabruqu wajhuhu minan surur nee yonent ma ne saa saa mu ko nuyoo mu tontu ma ne fekk xar kanamam gi mu ngi leer naññ ndax bëgg ndax mbégte gi nga xam ne moo ko moom moom ci la nekke ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam mbir mi ne koo metti woon kaabu mii ni mel koo xam ne aqabi la fekke na bay'atul aqaba fekke Uhud fekke xar yooyu yépp ana lan moo tax lan na ko nan la Iblis mën a def rek ba ba ba ba tarxiis loo ko rek ci loo xam ne xe xare bu mel nii ne ñépp dem moom mu toog loolu da ko metti woon li tax ciy demul mais ba buur yàlla ne loolu lépp léegi jéggal naa yonent bi alayhi kontaan waaw wa yaqulu nee na mu ne abshir bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat ko ummuk mu ne say naa euh, kii kaam bégal ci bés bu gën bu paase ci yow depuis bala sa yaay jure mooy ba nga juddoo ba léegi bii mooy bés bi gën bi ci bés yi la romb waaw abshir bégal waaw bëggal ci bés boobu de mooy tey mooy tey mooy tey nii bés bi muy ndax bés boobu bés bi nit di nit loolu ak juddu ak juddu gu bees la boo nee ci bàkkaar ba buur yàlla xes ko xam nga ne loolu gu bees la mooy da nga judduwaat <coughs> gu bees waaw <coughs> bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat ko ummuk depuis bala sa yaay ba nga juddoo ba léegi bégal ci bés bi gën boo la romb waaw waaw léegi <laughs> mooy nga ne mais bés ba mu tuubee nag ba mu duggee ci lislaam ah lañ naan la bés boobu noonu bés bu mooy mooy lii nii moo at moo moo moo mottali moo mottali mbégteg bés goo gële ak matub bés boo bële voilà loolu kese la mooy bés boobu ba mu dugg ci lislaam rek doyul woon parce que defaat na fi lu toll nii lu rëy nii bés bii nag ñu ko tuub ñu ko tuubal ndax lii kabira la waaw mooy bañ a dem yow yow ci xare boo xam ne farata la waaw parce que dañ ne ko jógal dem waaw waaw parce que yow mu taw ba bésub tuub bésub dekkiwaat la bésub judduwaat la loolu la moo loolu moo tax lool loolu la koy wax mooy ne parce que xam nga bés bële <coughs> ñoom dañu waa Lansaar après dañu bokk ci njëkk gëm yonente ma lay sarsar alors que bés bi mooy ne moom dafa newoon ci yiiw nekk ci baax ci mbaax def loo xam ne daanaka loolu mënoon na mab ba léppam lu mu def waaw mënoon na ko ah parce que naafiqi xool naafiqi yi ñoom bu doon mas nañoo def dara mooy gis nga seen ñàkk dëggu gi lim màbbe liñ def lépp bu doon masoon nañu def dara waaw en plus teg wax lu amul mais moom yooyu yëpp mais bii ñoom defuñu moom moom lim def mooy ñàkk dem gi rek ci xare bi loolu rek gravité bi ci ne waaw parce que ci kabaa'ir yi la bokk waaw yow bu dee tawal li sax fi moo bokk ci as-sab'ul mubiqaat yi nga xam ne dañuy naq boroom safara mooy ki nga xam ne moom dem na dem na gaa ci xare bi mais dafa daw xare bi daa tàng mu daw lan ngay xalaat ci ki nga xam ne dañ ne ko ñu dem mu farata ci moom moom moom demul sax moom la kee des dem ba foofu sax di xare moom fekk ko ci mbiri tàng mu daw moom fekk ko ci moom moom daa demul tuutu kan moo gën a garaawle kan mais mooy ki demul waaw bu dee lee mooy naqaate ci sa war a kon bii luñ ci wax kon kay bëggal ci bés bi kenn bi bu ma sa jàll ba nga juddoo léegi mooy lii ndax gëmoon nga gaa baaxoon na waaye defoon nga loo xam ne manoon na màbb sa jëf yépp waaye ne bés bii la yàlla nangul sa tuub indiwaat la nga tuub mu nangu ko loolu mooy meilleur de tes jours voilà kon mu ne ko kon abshir bégal bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat kaw mu qaala fa qultu nee na mane ne ko amin indika ya rasulallah am min indillah ma ne yonent ma ne saa amoon naab laaj nag mooy sama tuub gii ñu nangu nangu maa indiwaat tuubal ma borom bi def lool ci yow la jóge walla moom borom bi subhaanahu ci boppam moom moo indiwaat nangul ma sama tuub delloo si ma nee na yonent ma lay saab saab ne ma laa bal min indillah jógewul ci man de buur yàlla la waaw moo tax bu yonent ma ne sarsam kenn du ko jaawale yàlla <laughs> voilà mooy ki gën ci lu yàlla ku yàlla sàkk waaye nag ñun duñu wax koom nasaraani ya ah. waaw ñoom baleen seyna isa ibn maryam ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam jaaxale dañ ne moom yàlla la doomu yàlla la wal iyaadu billah mais ñun yonent bi saa sam xam nañ ne moo raw Seydina Isa ibn Maryam mais jamais ñu ne yàlla la déedéet waaw jamais loo xam ne aqu boroom bi képp kese exclusivement réservé ñu naan ñu ñëw di di wane ne dañoo bëgg yonent bi saa sam tax ñu naan ah waaw yonent bi saa sam moom xam na lool wala man na lool déedéet du ñu ko wax de waaw moo tax mu ne woon laa tatruni bu leen ma di di mooy mooy di tag tagal mooy di wax wax joo xam ne. na ko wolof di waxeeti tag tagal wala la mooy wax wax yoo xam ne genre wax yoo xam ne demewul noonu di yëkkati nit di yëkkati nit comme ni yéeféer yi ni ni ni nasaraan yi def añ sam na Maryam ba ne doom ne doomu yàlla la waaw di wax wax bari wax loo xam ne nag ëpp na wal iyaadu billah mu ne bu leen ma def lool de comme nit ñee defoon moo tax fii gis nga sëy naa kaam da koo laaj ne ko mais mbir mi ci yow la jóge sama nang indiwaat ma nangu ma tuub loolu noonu ci yow jóge walla ci yàlla mu ne ko déedéet bal min indillah jógewul ci man ci borom bi subhaanahu wa la jóge mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida surra stanaara wajhu fa ka anna wajhahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dhalik mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag dafa koo xamante ne nii moom bu ma soona kontaan ah fa ka anna wajhahu qit'atu qamar xar kanam bi day mel ni dogu weer mooy weer weer bi gis nga bu lëndëmee ni ngay gis bu guddee ni muy weexe noonu badr bi xar kanamam gi noonu la doon mel weex tal waaw ndax mbégte wa kunna na'rifu dhalika ñun loolu dañ koo xamoon ci moom di ko xàmmee ci moom nee na xaala fa lamma jalastu bayna yaday bi ma ñëwee nag ba agsi toog ci kanamam qultu ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati an anxali'a min maali sadaqatan ila allahi wa ila rasuli sallallahu alayhi wa nee na nag bi ma ñëwee ba toog ci kanamam ma ne ko yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa bokk na ci li nga xam ne moom laay tuube comme que buur yàlla indiwaan na ma ngir ma tuub mu tax mu nangu sama tuub hein mooy ni may def mooy damay génn ci sama alal waaw an an xaliya ma ba set min maal yi sama alal yi ma am yépp def ko sadaqatan ila def ko sarax ngir boor yàlla wa rasul wa ila rasuli ngir yonentam tamit alayhi salaam waaw ah, waaye loolu de difficile de ah ah loolu dafa ji de hmm. xoola mais loolu wérul quoi en tout cas imaam Ibn nee na mu ne ki nga xam ne moo daw demoon ki ko ki bëggal Seydina Kaab ibn Malik yéeg ca montagne Sala mu ne Seydina Abu Bakar la waaw ñaar lañu woon Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar la waaw waaye loolu noonu lay bi wér ko waa wérul <laughs> imaam al sax nee na yéegoon ca montagne ba Seydina Abu Bakar la moom moo yuuxu ne qad taaballahu ala kamb ki génn ak fasam nag moo doon az-Zubayr ibn al fas wi moom mën naa nekk muy az-Zubayr parce que moom la boo yonent mi alayhi salaam daal di woon daal di woon mbokkale ak moom waaw waaw mais loolu qaalahu al-Waaqidi quoi léegi kon mu ne yonent ma saat saam nag bi ma nee ko bokk na ci ni may tuube mooy damay jël deñ sama alal yépp hein di koy summeeku ba set joxe sama alal yépp ngir yàlla ak yonentam alayhi def ko muy sarax hein yonent mi alayhi nee na mu ne ma déet amsik ba'da maalik fa huwa xayrun lak téye lenn ci sa alal loolu moo gën ci yow waaw waaw kon loola de <laughs> moo tax ci riwaay imaam Abu Daawud bi soloo ko mu ne foofu dane yonent mi alayhi bokk na ci sama taw ba ni may tuube damay génn sama alal ji yépp def ko sarax yonent ma ne saa ne ko déedéet mu ne kon nisfahu xaaj bi yonent ma ne saa ko déedéet qultu fa thuluthuhu ma ne ko kon un tiers bi qaala naam yonent ma ne saa saam ne ma waaw waaw wa thuluth ma waxoon Seydina Saad wa thuluth wa thuluthu kasiir un tiers te même un tiers bi bari na voilà kon loola de moo tax ci beneen riwaay bu ibnu na nekk ci imaam ibnu Mardawi dana ko yujzi anka min dhalika sulus waaw ne ko sulus bi dina doy moo tax lii lu rëy la xam nga moo tax moo tax Maliki yi ñoom bañ déggee yonent ma lay saar saam doon wax sayra Sa'd ba mu naan eh, Makka lañ demoon doon aj gi mu mu feebar ba jàpp ne day génn àddina ne day def testament yonent ma lay saar ne nag yonent ma lay man daal damaa bëgg sama alal ji yépp ma comme que jigéen rek laa bàyyi laa bëgg euh, joxe mu ne ko déet déet déet mu koy wax mu ne ko déet ba moitié bi mu koy wax ba ne ko sulusu bi mu ne ko waaw wa sulusu as sulusu wa sulusu même un sax kasiir bari na ne ko nag bi an tazara alata non ki euh, zurriyataka aghniyaa xayrun min an tadharahum aallatan yatakaffafuuna an-naas aw kamaa qaala alayhi salaatu wa salaam ne ko nag nga bàyyi sa njaboot nga bàyyi sa njaboot ñu am woomal nekk à l'abri de besoin moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ñoo xam ne dañuy ñu nekk ñoo xamante ni yatakaffafuuna nekk ñu pauvre di di di jéem di yalwaan ak topp nit ñi ngir mën am luñ dunde voilà kon sulus bi la ko mujj wax ne ko déet waaw xam nga lii <laughs> lii waxoon nañ masala bi mais pourquoi nag Seydina Abu Bakar moom ba mu ñëwee di joxe alalam yépp yonent ma lay saaf saaf néew ko déet parce que huwa siddiq <laughs> mooy siddiq waaw wama yugni anhu maaluhu ida tar no kii wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbihil a'laa wala sawfa yardaa huwa siddiiqu radiyallahu anhu moom moo loolu ak ku ah ak képp koo xam ne jege nga foofu waaw te sa njaboot boo ko joxee du ñu nekk di kaas wala di kii di misère misère lu Seydina Siddiq moom alalam yépp la joxe te kenn ci njabootam du ne eh, eh, eh, eh papa non quand même tu avec quoi non yooyu moom téyeel lu bari waaw joxeel sulus kese nee na nag yonent ma saar kon ne ma déet téyeel leen ci sa alal ci bu ñëwaatee ci riwaaya yi kon gis nañ ne ci yeneen riwaaya sulus la ko wax da ko mujj ne lool joxeel sulus kese mais pas waaw hmm. nee na ma ne ko ci saxiixayn fa qultu fa inni amsiku sahmi alladhi bi xaybar damay téye sama part bi ma am xaybar mooy alal ji lañ bañ ubbee xaybar ku nekk daal loo fa am maa nga ma mu ne man la ma fa am xaybar dama koy téye qaala wa qultu nee na ma tegal ko ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha innama anjaani bisidq wa inna min tawbati an la uhadditha illa sidqan ma baqiit qaala fa wallah hima alimtu anna ahadan min almuslimina ablaahu llahu fi sidqi alhadith mundu dhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wa yow ila yawmi hada ahsana mimma ablaani llahu bi waaw nee na ma ne yonent bi alayhi salaam ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi bokk na ba léegi ci ma nee na ma ne ko buur yàlla de daf ma sauvé te ba may sauvé ci lim ko jaarale mooy dëgg gu ma wax waaw mooy wax dëgg man wax dëgg ci la ma buur yàlla daldi rëccale ci la ma sobee kon nag bokk na ci li may tuube ci buur yàlla comme que nangu na maa indiwaat ngir ma tuub maa ngi nii di tuub bokk na ci li may tuub ci ay pacte yoo xam ne dama koy jël mooy an laa uhaddisa dootuma wax illaa sidqan lu dul dëgg maa baqiitu mooy masu koo wax sax nekkul déggoo li ko waa ñoñam wax sànq bi muy génn ci jàkka ji ba mu ñëwee ne eh, lii wa ma dal lii laa def wax dëgg mais ñu ne ko masuñoo xam ne def nga bàkkaat te wax lu amul moom ñépp xam ne même ñi nga xam ne amuñu religion sax xam nañ ne baaxul mooy masu koo wax waaye nag dafa gën a takk tànk tubayam ah ah ne nag mbir mi lenn la mooy à partir d'aujourd'hui damay gën a vigilant ci bañatee wax lu amul waaw maa baqiitu fekk maa ngi dund xaala fa wallaay maa ngi war ci yàlla maa alimtu xaw ma ahadan anna ahadan kenn min al muslimiina ci booy jilali ablaahu llahu fi sidqil xadiis buur yàlla defal na ko xéewal ci wax dëgg ci waxam mundu zakartu ba ma ba ma xàmmee ba léegi daalika ba ma tuddee lool yonente mi aleye sat salaam da léegi ba ma ko waxee lool gisuma ko yàlla defal xéewal gu toll ni ndax dëggu gu ilaa yawmi hada que man que bés bi ahsana lu gën rafet mi ma ablaani xéewal gi ma defal ndax ku dëggu rek jariñu waaw problème yi dangay foog ne yée bu ma waxee dëgg yàqu de waxal dëgg rek waaw wax nañ la ko fan yee inna rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa li yonente ma la saar nit dina wax dëgg di topp di wax dëgg di seet wax lu dul di wax ka dëgg ba buur yàlla boole ko ci siddiqu te bu la ca boolee di nga xam ne wallaahi gi amul lu gën a rëy loolu de moo tax mu ne man de gisuma ci jullit ñi ku yàlla faye gin a rafet lu mu ko faye te màgg ndax mun te gën a neex gën màgg que man ba nga xamante ne nii mooy ah ci laa muñe waaw Allah nee na nag wallahi maa ngi wat ci yàlla maa ta'ammadtu kadiban mundu qultu dhalika li rasulillah masuma waa ngi wat yàlla ba ma ko waxee yonente ma lay saar saam ba léegi masuma toog ah di wax loo xamante ni nii amul ba ma waxee loolu yonente ma lay saar salaam ba léegi waaw waaw masuma di tay di wax loo xam ne amul wax naa la da koo masula def sax dalaa bëgg a préciser ne loolu gis ne rawatina bi ma ko waxee yonent bi saa satu salaam ba nii ma leen di nettalee yow sama doom abdallah lii masuma wax lu amul depuis boobu tay ko di wax lu amul ba sama bés bii wa inni ta man la arju an yahfadani allahu ma baqi te am naa yaakaar lool buur yàlla préserver ma ci ma continuer ci wax lu di wax dëgg kese ci li des sama dund qaala nee na moom Seydina Kaab fa anzala allahu azza wa jalla laqad taaba allahu ala nabiyyi wal muhaajiriin mooy aaya yooyu la suñu boroom wàcce nee na suñu boroom aaya yooyu la wàcce ci suñu tuub si ne laqad ba'd a'uudu billahi mina shaytaani rajiim laqad laqad taaba allahu dëgg-dëgg buur yàlla delloo na tuub na delloo si na ah ala nabi ci yonente mi alay saar saam wal muhaajiriina ak ju muhaajiruuna wal ansaar ak wa ansaar alladiina ñi nga xam ne tabaw ñoo ko topp fi saatil usra ci jamono ja nga xam ne dafa metti muy ghazwatu Tabuuk min ba'di ginnaaw maa ba nga xamante ni maa kaadu tuutee kon yaziixu mu jéng quluubi ha xolu fariqin benn mbooloo minhum ci ñoom summa taaba ginnaaw gi mu delloo leen summa taaba mu delloo leen innahu moom buur yàlla bihim ci ñoom ra'uufun ko ko ko ko ko ñeewante la rahimun ajeeru ma koon la mu ne wa ala thalathati na ko noonu it moo delloosi ñetti ña nga xam ne alladina ña nga xam ne xullifu woo ñoom defuñ ni naafiqi de ñoom dañoo wax dëgg hatta ba kera ida daqat alayhimul ardu ba suuf si daal di daal di xatee bi ma ci ñoom bi ma rahuban malgré li muy yaatu wa daqat mu dal di xat alayhim di seen kaw anfusuhum seen bopp wa dhannu ñu daal di yaakaar am mooy waa njaak yaakaar ñu am yaqiin an laa maljaaka amul fu ñuy rëccee mina amul amul rawwaay minallahi ci buur yàlla illaa ilayhi lu dul dellu ci moom rekk la mën a muccal de ci buur yàlla suma ginnaaw gi taaba alayhim mu delloo leen li yatuubu ngir ñu daldi tuub ci moom inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom da tawaabu mooy aji tuub nangoo kaayu tuub di aju delloo nit ñi te mooy aji nangu tuub yi de te mooy delloo nit ñi arrahimu aji ki nga xamante ne nii mooy aji yërmande gi de mu ne yaa ayyuhal amanu e yéen ñi gëm yàlla taqullaha ragal leen yàlla wa kunu ta ngeen bokk ma neen bokk di ànd ak ma saadiqiina way dëggu ñi Seydina Kaabu kon mu ne suñu boroom daal di wàcc aaya yi hein qaala Kaabu Seydina ne wallahi ma an'ama allahu ala ni'matin qat ba'da id hadaani llahu lil islaam a'zama fi nafsi min sidqi rasuulallah sallallahu mu ne maa ngi waat ci yàlla buur yàlla de xéewalewu ma buur yàlla xéewalewu ma benn xéewal boo xamante ni mukk boo xam ne moo gën rëy ginnaaw ba ma gindee ci lislaam bu gina a màgg ci man sama dëgg ba ma dëggaloon dëggul yonent mi alayhi salaam an laa akuna kadabtuhu fa ahlik kama halaka alladhina kadabu que le fait que en plus waxuma lu amul comme ñi nga xam ne ñoo waxul lu amul ndax bu ma ko defoon fa ahlik ko noon te kon alku comme ni nga xam ne ñooñu noon lañ alko woon ña waxoon lu amul mooy naafiq yi jiitoon ndax inna allaha qaala lilladhina kadabu wax na ñoom ñi nga xam ne waxuñu woon dëgg hatta anzala al yi ba nu muy wàccee wahyu sharra ma qaala li ahad lu gën a yées lu mu wax kenn wa qaala allah nee na buur yàlla ne lii la wax ci ñoom moom mooy sa yaxlifuuna sa yaxlifuuna billaahi lakum ida nqalabtum ilayhim li tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'waahum jahannam jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun yaxlifuuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha laa yardaa anil qawmil faasiqiin waaw wuu naafiq yi seen problème am nañu am na ñu sérieux problème naafiq yi lahum problématun kasiira am nañ ngande problème mu ne yaxlifuuna la ko na lii la leen wax sa yaxlifuuna lakum sa yaxlifuuna billah nee na ñoom ñi wedd ñi na woon waxoon lu amul ngir rëcc heureusement maa ngi sant buur yàlla xéewal gi ma defal ba bokk ma ñooñu liñ wax ndax buur yàlla wax na leen lu xam ne waxu ko kenn ci lii nga xam ne yu si ñu def ñoom waaw mu ne ndax ñoom suñu boroom dane sa yaxlifuuna billah dinañ waat ci buur yàlla lakkum ñeel leen idan xalabtum bu ngeen dellusee mooy bu ngeen jógee tabu ilayhim li turidu anhum waaw fa aridu anhum dinañ leen waatal de waaw ngir bañ rek ngeen daal di leen du mooyoog yooyu allahu akbar mu ne nag gaa mu ne yonente mi alei saatu salaam leen nag fa aridu anhum du mooyu leen léegi xam ngeen ni ñu mel mooy waxuñu woon dëgg ñi 83 yu jàpp 89 ric suñ sobe lañu waaw ñu bon lañu wa ma waahum te seen place seen seen dëkkuwaay wa ma'waahum seen dëkkuwaay jahannama mooy jahannama am muy pay bi maa kaanu ci li nga xam ne lañ nekkoon yaksibuuna doon ko jëf yaxlifuuna dinañ waat lakum ñeen leen li tardaw ankum ngir ngeen li tardaw ankum ngir ngeen gërëm leen moo taxoon ñu ñëwoon ci yow fii doon la waatal naan la dañoo am ngànti billaahi te waxuñu dëgg de fa in tardaw anhum même yéen bu ngeen leen gërëmee fa inna allah yëg leen ne buur yàlla azza wa jalla laa yarda nekku fi di gërëm de xam ne ay gër ay nit lañu alfaasiqiina ñi nga xam ne ay kàccoor ay génn topp lañ ne mooy loolu lañu wàcce ci ñoom allahu akbar mooy gaa yi wàqa foogoon na génn nañ ci suñu borom démasqué na leen nee leen même bu dee ne woon nga gërëm nga leen jéeg ñaajal nga leen njéggal loolu lépp njéggal loolu du dal ci ñoom de parce que inna allah buur yàlla laa yardaanil qawmil faasiqiin qaala Kaabu Seydina Kaabu ne kunna xul xullif naa ayyu salaasa ñun ñetti ñii nag ah ñun an amri ulaika alladhina qab qabila minhum rasulullah xiina xalafu la mu ne xullifu bi aaya bi wax waala salasati alladhina xullifu waxul ne mooy suñu ñàkk dem Tabuk de mu ne ñun dañoo deful ñi nga xam ne moom nañu dañu wuteeg ñoom li ñu def defuñu ñoom li ñu def waaw ba ñu waatalee yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di jaayanteeg ñoom ñaana leen jéggal wa arja yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyee rasulullah amrana suñuy mbir xatta qadiya qadalla qada fiihi ba buur yàlla daal di ciy àtte fa bi dalika qaala allahu azza wa jalla looloo tax suñu borom ne wa ala thalathati alladhina xullifu looloo tax le fait que defuñ ni naafiq yi wa laysa alladhi dhakara allahu mimma xullifna taxallafuna anil ghazwi buur yàlla waxul suñu ñàkk dem ghazwatu Tabuk du lool de waxul lool foofu de li muy wax mooy le fait que ñun ñu li naafiq yi def keroog di wa di wuti ngànt waaw antadara mu ne wa innamaa huwa li am ba des loolu mooy taxliifuhu iyaana wa irjaa'una naa fait que yonent ma saa saam bàyyi ñu joxuñu àtte bi mu jox ñee mooy ñaanaluñu njéggal te tamit neewu ñu baax na jaayanteeg ñun noono mu bàyyi suñu mbir ak yàlla am man xalafa am man xalafa wuuteeg ñi nga xam ne dañoo waat wantadara ñu ay ngànt ilayhi fa qabila minhu mu dal di leen nangul loolu le waaw loolu nag ci kaw nii lii mooy nettaleeb hein euh, Seydina <coughs> Ka'b ibn Malik ñu gis ne boo seetloo bokk na ci mooy yi bari nay njàngat mais li ci ëpp hein am na yu yuñ ci gis dangay gis ne ànd ak nekk ci ci ay ay nattu am tamit ñoo ci nekkal ñoo xam ne dañuy dund comme yow li ngay dund dina tax nga gën a mën a muñ parce que demoon na bay naroon a lâché parce que gars yi liñ ko wax yépp mais bi mu laajtee ne est ce que am na kenn ñenn ñu doo xam ne ni man lañ ñoo bokk ak man ci mbir mi ñu ne ko si am na ñaar tuddal ko ñaari nit ñu baax mu di ah ne nag kon nag comme ko loolu nag moom man ñooñu doy nañ ma waaw ñooñu doy nañ ma waaw mooy loolu daal lii lépp daal mooy li aaya ba jeexe rek yaa yu ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma saadiqin lii lépp mooy dëggu rek ànd ak ñu dëggu ñu tey dëggu loolu rek moo ko sauvé moo leen sauvé moom nag Seydina Kaab ibn Maalik ngir jeexal tarjamaam ah mooy wax nañ la kon mu mujjoon ba silmaxa ba doom ji Abdallah mi jëli mbir mi coom moo ko doon moo ko doon wa mat radiyallahu anhuma moom nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute kan la génn àddina ku mel ni imaam Ibn Hibbaan nee na jamonoy Seydina Ali yi la génn àddina mooy jamono yiñ faati Seydina Ali mooy jamono juste jamono yooyu la génn àddina l'an 40 bi noonu ah ci la génn àddina <coughs> imaam ibn abi xaatim jële ci baayam euh, mu ne moom mu ngi génn àddina parce que bi muy silmaxa xilaafa seydina Muawiya ci la commencé nekk silmaxa mu ne génn àddina l'an 50 kon wuteeg wax bële ne jamono seydina Ali bi ñu faatee seydina Ali ci la génn àddina ne la cinquante fekk mu ngi am soixante-dix-sept ans sab'un wa sab'una sana voilà voilà imaam al-Baghawi nee na jota na ma kay Seydina Ka'b Malik Sham la génn àddina ci xilaafa Seydina Muawiya ñooy façon Seydina Muawiya xilaafaam kañ la yem euh, cinquante-neuf soixante cinquante-neuf soixante mais kii nee na la cinquante nag ci la génn àddina muy jamono Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan ah kon loolu la moom kon loolu daal lañ wax ci ay génnu àddinaam am ñu ne jamono fi jamono bi ñu rey Seydina Ali ci la génn àddina mooy naa quarante am ñu ne déedéet déedéet génnul àddina jamono jooju de moom jamonoy seydina Muawiya l'an cinquante ci jamonoy seydina Muawiya ibn abi Sufyaan radiyallahu taala anhu ci la génn àddina voilà wallahu taala a'lam ay dhalika kaan kon kooku mooy seydina Ka'b ibn Maalik eh? ibn abi Ka'b ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawaad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida al-Ansaari as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu وعنا به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومأواه kon incha allah kon ci kaw noon jeexal nañu li jëm ci ghazwatu Tabuk kon ghazwatu Tabuk pare naa ñu ci c'est fini ah non lan ngay wax ni c'est nee woon nga duñ ci ñëw wax nga dëgg de <laughs> wax waaw foog naa deux heures de cours yi moo ma jàpp <laughs> ma foog ne waaw wax nga dëgg pare bu ñu mais dinañ ñëwaat ci ci ci côté siira bi ci côté siira bi dinañ ñëw ci jàngat yi jële ghazwat Tabuk insha allah lii lépp ci la mooy ko yi yépp ci mbir yi la voilà mooy dinañ gis ci lu yaatu njàngat yi ñuy jëlee ci qissatu Seydina Kaab ibn Malik bii bon ci tarjama bi mënuñ ko woon indi foofu sinon bon da doon gën a gudd waaye dinañ ko gis ci fin bi bu ñuy gis njàngat yi ñuy jëlee ci ghazwatu Tabuk kon ci jotaay bii ne insha allah ñu àggale dernière ligne droite leer li mujj nag ci nettali ghazwatu Tabuk mooy la li jëm ci waa Seydina Abu Lubaba loolu de bariwul sax moom waaye on verra insha allahu taala de façon mënuñ ko def léegi na suñu waxtu dafa jot insha allahu taala kon ci bii di ñëw kan la Seydina Abu Lubaba moom mi nga xam ne waxoon nañ bokk nañ ci ñi demul woon ah? ak ay ñoñam léegi ñooñu moom na lañu mujj ak lan mooy seen mbir